Eh, ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu eh, xadiis yi nga xam ne mooy xadiis sayna abu muusa al ashariyu radiyallahu anhu bi doon wax ci borom bi day tàllal yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ne borom bi day tàllal li nga xam ne mooy loxoom ci guddi gi ngir ki nga xamante ne nii moo defoon ay bakkaar ci bëccëg gi tuub naka noonu ci bëccëg gi ngir ki defoon bàkkaar ci guddi tuub euh, ba ni nga xam ne ba mu des nag ba ba kera nga xam ne ci la jant bi di fenk fa nga xam ne fa doon sowe xadis bu mel noon gisoon nañu beneen xadis bi ci al imam tegoon muy Abdullah bu Seydina Abu Hurayra doon wax tamit ne képp ku tuub laata jant bi di so di fenk fa mu waroon fa mu doon sobe kooku dinañu nangu tuub bi dina nangu tuubam ñu gisoon bi ñu mujj woon xadiisu mawlana ibn umara radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na borom bi de day nangu tuubug jaam bi fekk euh, bakkanam ruuxam nekkul di génn kon nag nga war a continuer ba léegi ci baabu tawba xadiis bi ñuy gis nii <coughs> moo gën a gudd kon al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Zirr ibn Hubaysh rahimahullahu annahu qaala ataytu Safwaan ibn Assaal radiyallahu anhu as'aluhu 'an al-mashi 'ala al-khuffayn faqaala maa jaa'a bika yaa Zirr faqultu ibtighaa'a al-'ilm faqaala innal malaa'ikata tada'u ajnihataha li taalibil ilmi ridan bimaa yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadril mashu alal xuffayni ba'dal gaa'iti wal bawl wa kunta imra'an min ashaabin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhaalika shay'an qaala na'am kaana ya'muruna idaa kunna safran aw musaafiriina allaa nanza'a xifaafanaa salaasata ayyaamin wa layaaliyahunna wa layaaliyahunna illaa min janaabatin laakin min gaa'itin wa bawlin wa nawmin faqultu hal sami'tahu yadkuru fil hawaa shay'an qaala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fabaynaa nahnu indahu iz naadaahu a'raabiyyun bisawtin lahu jahwari bisawtin lahu jahwari yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa-ajaabahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam nahwan min sawtihi haa um fa qultu lahu wayhak ughdud min sawtik fa innaka inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa qad nuhiita an haadha fa qaala wallahi laa aghdud qaala al-a'raabi al-mar'u yuhibbu al-qawma wa lammaa yalhaq bihim qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almaru ma'a man ahabba yawma alqiyaama famaa zaala yuhaddisunaa hattaa dakara baaban min almaghribi masiiratu ardihi aw yasiiru arraakibu fii ardihi arba'iina aw sab'iina aaman qaala sufyaanu ahadu arruwaati rahmatullahi alayhim qibala ashaam xalaqahu allahu ta'ala yawma xalaqa as-samaawaati wal arda maftuuhan lit-tawbah laa yughlaqu hattaa tatlu'a ash-shamsu minhu rawaahu at-Tirmidhi rawaahu at-Tirmidhi wa ghayruhu wa qaala hadiithun hasanun sahiih. kon ñu ngi xadis bi kon gudd na moom la al-imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di indi fii mooy xadiisu euh, Zirr ibn Hubaysh kon mooy xadiis numéro dix-neuf muy fukkeelu xadiis bi ak juróom-ñeent ah wa an Zirr ibn Hubaysh ñu ngi jële ci Seydina su ñuy wax Zirr ibn Hubaysh xam nga <laughs> al imaam an-Nawawi xadiis yi mu naan wa an wa an di jële wa an Abi Hamzata wa an al-Agharr ibn Yasaar wa an Abi Muusa wa an Abi Hurayra wa an Abi Abdirrahmaan Abdullah ibn Umar ñooñu ñëpp ay saxaaba lañ waaye fii mu ne wa an Zirr ibn Hubaysh Zirr ibn Hubaysh du saxaaba dana wala waaw <laughs> fii imaam daa tàmbalee xadiis bi ci kenn ki nga xam ne moo jële xadiis bi ci ki nekk saxaaba te dina ko tudd Zirr ibn Hubaysh Abu Maryam al asadi al kuufiyu rahimahullahu taala euh, dëkkoon fële ca Kuufa euh, moom nekkuloon saxaaba taalibe saxaaba yi lañ mooy ci taabiin yi la bokk mooy ñi nga xam na ndongo lañ moom ci saxaaba yi la la jële mais moom du euh, kiiwul mooy du saxaaba léegi nag moom Zirr ibn Hubaysh moomee rahimahullahu taala nga xam ne bon jëlee na ci saxaaba yu bari ku mel nii eh, kii nii nga xam ne moom la jëlee nii ah, ak ñoom yaay ummu salama ak yooyu radiyallahu taala anil jamii kon mais mais du saxaaba loolu lañ ci moo ñu ci gënoon a yitteel mooy ñu xam ne bu nee wa fii ah, ah moom moom moom moom moom moom moom jëlewul ci kii voilà jëlewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du sahaaba annahu qaala nee na ataytu Safwan ibn Assal voilà kii mooy sahaaba bi mu ne dëkkal naa Safwan ibn Assal waaw sahaaba boo xam ne Safwan la tuddoon ibn Assal mooy al-Muradi ah al-Kufi ah, radiyallahu ta'ala anhu kii moom sahaaba la taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu salaam dama koo dikkal man taalibe benn taalib saxaaba dikkal ab saxaaba radiyallahu anhu ñëw di ko laaj. as'aluhu ma koy laaj lu taxoon ma koy laaj anil mas'i ala al xuffayn ci li nga xam ne mooy masaa ci xuff yi ci sànke yi waaw mooy daal euh, euh, kawas yi nga xam ne ci der la looloo ma taxoon a jóg ma jóge fa ma jóge ñëw seet si as-saxaabiyu al al al azim ash-sha'n waaw muy Seydina Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ma laaj ko anil masni anil ci li jëm ci waa masa booy jàpp fekk nga sol ay ay ay kawas yoo xam ne ci der la masa gi ñu ciy masa looloo taxoon ma jóg ñëw di ko lay waaw fa qaala nee na bi ma ñëwee ma ne ko fa qaala bi ma ñëwee moom mu ne ma Seydina Safwan ibn Assal radiyallahu anhu mu ne ma maa jaa bika yaa Zirr waaw mu ne ma maa jaa bika ana lan moo la dikkal fii lan moo la fi indi lan moo nekkoon say tànk yaa Zirr yow Zirr ibn Hubaysh lan moo taxoon nga jóg ma nga dikkal ma nii. Fa qultu nee na ma ne ko ibtighaa al-ilm damaa ñëw ngir sàkku xam-xam Allah Allahu akbar waaw waaw. mu ne damaa ñëw ngir sakku xam-xam bon kii sakku lu gën li amul ko sakku lu gën moom li muy def nii waaw nee na nag bi ma ko waxee mooy bi ma ko waxee lool fa qaala mu ne ma waaw. inna al-malaa'ikata tada'u ajnihataha li taalibil ilmi ridan bimaa yatlub mu ne ko nag. comme que loolu nga wax moo la tax a jóg yëgal waaw yëgal ne ma jox la xabaar bu neex waaw yëgal ne innal malaayikata gis nga malaaka yi yu borom bi Allahu akbar alayhimu salaatu wassalaam dafa am malaaka yoo xam ne lii la leen borom bi tàggate lii wa tax borom bi tàggat leen waaw lii wa tax boroom bi daal di leen tàggat Allahu akbar <laughs> mu ne tabaru day teg ajnihataha ay laafam li talibil ilmi comme boo xam ne dañ koy tegal tapis d'honneur tapis rouge bu doon ci tey bu ñuy tegal ab président bu wàcc ci avion malaaka yi kiy sàkk ci xam-xam dañ ko koy tegal dañ koy tegal ñoom seen laaf yu tedd yi la ñuy teg waaw Allahu akbar li taalibil ilmi ngir ki nga xam ne mooy eh, eh, eh, sàkku xam-xam allahu akbar waaw dañuy jël seen laaf yi teg ngir la ridon ngir gërëm ngir kontaan bi maa yatlub ci li nga xamante ne ni moom lay sàkku kon ndax gërëm bi maa yatlub ci li nga xam ne moom lay sàkku waaw loolu xam nga fii di nga ne mais euh, euh, euh, Seydina Safwan Seydina Safwan ibn Assal bon waxul na yonent ma lay saa saa ma ko wax fii de da koo rek dañ naan la mais hadith bi jaar na ci yeneen i ñoom waaw mooy bi jaar na ci yoonu al imaam Ahmad waaw. nako noon al imam ad-Daarimi rahimahullahu taala foofu Seydina Safwan bu imam Ahmad bi mu ne ah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna al-malaa'ikata la tada'u ajnihataha li taalibi al-ilmi ridan bima talaba waaw mu ne inna al-malaa'ikata mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na inna al malaa'ikata malaaka yi de alayhimu salaatu wassalaam la tada'u day teg dañuy teg ajnihataha seen laaf yi li taalibil ilmi ngir ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam xam-xamu diine ridan ndax gërëm bi ma talab ci li nga xam ne moom lay sàkku waaw moo tax ci yeneen yi dane wa rafa'a al-hadith dane ko dane Safwan sayna Safwan dane Zirr ibn Hubaysh ma jaa'a bik qultu ibtigha'a al-ilm qaala alaa ubashiruk waaw wa rafa'a al-hadiisa ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala inna al-malaa'ikata latada'u ajnihatahaa li taalibi al-'ilmi ridan bimaa yatlub waaw Zirr bi mu ko dikkalee rahimahullaah ibn Hubaysh Seyna Safwaan dane ko ndax duma la bëggal waaw dana ko looloo fi indi lu la tax a ñëw mun a ko damay sàkku xam-xam mun a ko kon mbaa duma la bëggal mbaa ma mu bëggal la ndax duma la bëggal waaw yëkkati hadis bi ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam la ne moo ko wax ne innal malaa'ikata malaaka yi dañuy teg seen laaf yi ngir kii sàkku xam-xam ndax gërëm gu ñuy gërëm li nga xam ne moom lay sàkku muy xam-xam boobale waaw kon léegi ñu dikkaat kon fi ñu newoon kon mbir maa mu ne ko kon bi mu ko waxee lool fa qultu nee na ma ne ko innahu li am ba mbir de mooy li nga xam ne moo ne daal mooy qad hakka fi sadri al mas'u ala al khuffayn ba'd al gha'it wal bawl man daal bàyyi na ay jeexital ci sama xol bi loo xam ne daal sama xol bi dese na cee leer waaw am na daal genn sikki sàkkaan benn dut bu dese ci sama xol waaw qad hakka fi sadri lan almasu ala alxuffayni ba'da algha'it wal bawl mooy possibilité masaa sama xuff yi bu may bu may jàpp ginnaaw maa ngi sol ay xuff samay sànk dem ci toilette yi moo xam damaa tuur ndox wala damaa xayta ah ginnaaw xayta ak li nga xamante ne mooy tuur ndox man daal masaa gi ñuy masaa ci xuff yi loolu man ak nekkam def na sama xool daal leeru ci am naa ci ay dut daal loolu ñu xamante ne kon Zirr ibn Hubaysh rahimahullah mooy xam na ne lii nii am na mas'alatul mashi ala al-khuffayn di masaa ci xuff yoo am na waaye moom mbir mi da koo jaaxal quoi <laughs> tabu moom la njëkk jaaxal moo tax qaala Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala ba bañ gisee Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali radiyallahu anhu doon masaa ci xuf yi ñu ne ko mais yow da ngay masaa saxaaba la <laughs> Seydina Jarir mais dafa dafa bokk na ci ñi mujjee dugg ci l'islam ñëw gis yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñu gis ko mu mu mu jàpp tuur ndox jàpp ñëw masaa ci ta euh, euh, kawasin solo. kii maanaam kawas xupp yi sànk yi ñu ne ko meew da ngay def mu ne waaw parce que gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam jàpp masaa ci xupp yi moo tax man ma koy def moo tax mu ne te moom da leen doon jaaxal moo tax surtout waa Kuufa waa Iraq côté yooyu da leen doon jaaxal xadiisu Jarir bi waaw rahimahullah wa radiya anhu ndax moom dafa tuub ginnaaw aayatul maa'ida ndax ginnaaw laaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratul maa'ida di wax yaa ayyuhal ladiina aamanu idaa qumtum ilaa salaati fagsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiqi wamsahuu bi ru'uusikum wa aydiyakum ah wa wamsahuu bi ru'uusikum wa arjulakum wala ilal ka'bayni wala parce que aaya maa'ida bi day wax ni ñuy jàppee yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee jëm ci jàpp. waajal ngir waajal julli na ngeen famsahu di jàpp na non famsilu wujuhakum gi ngeen raxas loxo yi ilal mara ilal loxo yi ca baaraam ya ca bu baaraam ya ba ci concu yi waaw ginnaaw gi ngeen masaa biir uusikum ci seen bopp ah après ngeen raxas tànk waaw léegi nag ñoom jaaxal mooy mais jarir mi ibn abdillah al-Badali radiyallahu ta'ala dafa tuub te moom bi mu tuubee daa fekk suuratul Maa'ida boobu di wax ne dañooy bu ñuy jàpp nii la ñuy def amoon na ba pare mais moom nan la ñëwee ba saa ndax ñoom dañoo jàppoon ne léegi dañ koo folli quoi que ne aayam Maa'ida bokk moo mujjee bokk na ci li mujjee wàcc ci yeneen ci baa yi saa saa moo tax suuratul Maa'ida aaya boo fa gis kenn folli ko boroom xam-xam yi di wax noonu rahmatullah alayhim waaw ndax mooy bokku na ci moñ ñee ci yonent bi alayhi te Jarir mi moom dafa ñëw tuub si moo moo tax biñ ko laajee mu ne mais man ñu ne ko mais yow da ngay sa sa sa kawas yi ginnaaw suura bi mu ne leen mais man xanaa tuubuma lu dul ginnaaw bi laa tuub man man ci may ñëw ci yonent bi alayhi salaam fekk na laayatul Maa'ida aaya bi ñu bi ñu tudd léegi loolu wàccoon na ba pare te yonent bi alayhi salaam aaya boobu amoon na di wane ni ñuy jàppe teewul mu masaa bu jàpp masaa ci ay xuppam ci ay ay kon wuy wane ne kon bu kenn yaakaar ne aayat Maa'ida bi bu doon ne waaw nañ ne nañ ne xupp amoon na manoon nañu masaa mais aayat Maa'ida bi dafi ñëw na dañuy raxas comme ni nga xam ne noonu la ci ay di wax ndax chiites yi dañuy bañ loo waaw mais masaa moom amul waaye am na mooy masaa ci xupp yi loolu dañ koy bañ mais loolu am na te sax ci saxaaba yu bari yoo xam ne mutawaatir la waaw comme ni Seydina al abu al Hasan ibn Yasaar al Basri rahimahullahu taala wax ci ñi nga xam ne jëlee na ko ci ay saxaaba yu bari waaw yoo xamante ne ñoom ñépp dañoo gis ne dañuy masaa ci li nga xam ne mooy sa mooy ma mooy euh, euh, sànke yi doo Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi alxaalidi mi siyaa yi naan mooy seen mooy seen mooy mooy seen kilifa waaw <laughs> voilà kon léegi moom mii kon dañ doon wax ne du moom kese Zirr ibn Hubaysh bi ne ah innahu qad hakka fi sadri al-mas'u ala al-khuffayn ba'da al-gha'it wal-bawl ma ne la woon du moom kese ci laa la doon waxee noonu ne ci hadisatu euh, li nga xam ne mooy Seydina wa mawlaana jarir yusufu hadihi al umma ibn abdillah al bajali radiyallahu ta'ala anhu léegi eh, moom kon looloo ko jaaxal mu ne loolu daal man daal masaa ci xuff yi ginnaaw ba baadal xaayiti ginnaaw al ay ay xayta wal bawli ak li nga xamante ne nii mooy tuur ndox dem ci wanag wi ba pare génn ci toile di génn ba pare di di di jàpp fekk da ngaa soloon ay xuff di ci masaa man lool daal defe naa leer sama dënn mu ne ko nag kunta li tax nag ma gën a ñëw ut si la yow wa kunta nekkoon yow Safwan waaw ibn Asal al-Muradi kunta te yow da nekkoon imra'an wa kunta imra'an da nekkoon nit koo xamante ne ni min ashabin nabi da ngaa bokkoon ci saxaaba da ngaa bokk ci saxaaba yonent bi alayhi salaam ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak yonent bi alayhi salaam yow ci nga loolu moo tax man zirr comme que aw ma loolu privilège boobu ngëneel gu mag boobu ah ma ñëw ba ma amee laaj ci diine ma ñëw ci yow ngir nga leeral ma lool <laughs> moo tax mu ne ko fa jiitu as'aluka hal sami'tahu sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru fi dhalika shay'a léegi looloo tax muy ñëw nag. di la laaj yow mi nga xam ne am nga darajaay sohbati rasulillah ànd ak yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yow yow yow Safwan ma ñëw nañ di la laaj ndax dégg nga ko hal sami'tahu waaw ndax dégg nga ko yadhkuru moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàllu fii daalika ci wàllu mash ala al xuffayni lay lii mooy sama laaj allah nañ taxaw fii bala ñoo jàll affaire yi ma ci xa yi teew nii borom bi def mu teew mu naaw waaw waaw tey dañuy demee par ndànk-ndànk waaw ndax hadith bi la ko boo naree dem bam jeex ñëwaat amaana ma fàtte lu bari moo ma daloon keroog <laughs> waaw. am na yoo fàtte woon mais bon waxtu wi dafa dafa dafa euh, mooy bi dañu jeexal lépp jël benn boo xam ne kese ngir waxtaane li euh, jëmoon ci euh, wàllu ñett ñu duggoon ca xuntuma am na yu bari yoon ba ko bañ koy wax sama xel a ngi ci woon mais après même bi ma ñëwee dañuy kiiwaat dafa ko am na yu ma fàtte mais tamit daa fekkoon tamit waxtu wi tëjoon nañu tamit waaw mais kon nañ def nii mooy nañ taxawal xoolal biir ruub mu xawees sàkkatu xam-xam bi lan la ñuy jàngal il faut nga tànn yow mi yow étudiant bi yow miy jàng il faut nga tànn ci kan ngay jànge c'est pas n'importe kullu man habba wa dabb nga dem jànge ci moom ku ñëngu rek wala di wane ne nii rek nga foog ne ay walañ dem non fa laysa kullu ma tara mudawwaran kaakan wa laysa kullu daw'in qamara borom masaalik waxoon waaw bul yaakaar mukk ko ne radiyallahu anhu ash-shaykh ahmadul xadim ne bul yaakaar ne yow kullu ma tara lépp loo gis mu da waraa mu roo rek lépp loo gis mu roo amul cercle amul wërngal rek nekk wërngal nga jàpp ne ah karkan lii am biscuit la wala bonbon la ah non non non non walaysa kullu te nekkul lépp loo gis mu naan xoy daw in leer xamaraa ci kaw te ne loolu aw weer la déedéet boo ko defee juum bul yaakaar loolu bu la loolu nag booy sàkku xam-xam foog ngay tànn voilà mënoo ñëw koo ñëw wax rek génn ay nii rek nga ne sawaay wala ñu naan waa sawaay moo ila non affaire bi lenn la est-ce que xam-xam bee ngi fi wala déet waaw responsabilité kii ut xam-xam mu seet ci kan lay ute xam-xam nga ne ma mais loolu yombul ma ne waa yombul looloo tax daa war di fréquenter ñi nga xam ne ñoom xame nañ leen loolee domaine bi ñu laaj ñooñu est-ce lañ koy tegtal ku tane ci lii mu bëgg xam ci diine waaye doo ñëw rek di kii waaye yoo xam ne gaa yow leen usurpateur d'identité yi daa bari en dehors de de diine yi ndax daa bari rawatina ci l'islam bi ci diine ji waaw presque y a que ça des usurpateurs d'identité waaw dañuy usurper di sàcc di foqarti di bubboowoo loo xam ne ñoom meluñu noonu waaw di jéema ah yor ziyyal ulama ah, li nga xam ne mooy ah, ah, boroom xam-xam yi ñu mel ak nit ñi kii ñuy def noonu ngir mbaal nit ñi waaw kon nag ku deful attention nit boo jógee da ngay tànn amul man fii laa bokk man alop pii daan alhamdulillah képp ku dul tiijaan man du ma ci moom man alab murid lébu laa mais alab murid waaw ku dul murid man du ma jàngi ci yow man alab xaadar ab xaadar laa ku dul xaadar du ma jàngi ci moom man ibaadu rahmaan laa ku dul ibaad du ma jàngi ci man mooy yow ñeen ñépp ñu wax loolu lépp xamu ngeen dara ci li ngeen di wax waaw te li ngeen wax c'est faux c'est pas comme ça parce que xam-xam daa amul couleur amul ne man ñoom ñii waa groupe sàngam ci ñooñ kese laay ne mukku mukku yonent bi alay saa salaam ñoo xam ne al hikmatu dallatul mu'min waaw gis nga xam-xam la sagesse xam-xam bi nga xam ne moo lay la yóbbu ci sa mooy li nga xam ne moo mooy li réeru borom wëññëm yàlla gi fu mu ko fekk da koy jël waaw fu mu ko fekk nag waaw bu mu xool kii mooy kan nan la mel nan la sant nan la tudd ban der la yor fan la bokk sa yoon new ci leer na ne li mu yor leer na te xam-xam la bu tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala demal topp ko ba dara day am xam-xam boobu waaw même bu dee léeg-léeg sax mën na laa gëdd nangul parce que xam-xam moo ànd ak loolu man naa ànd ak moom c'est pas que ñuy jàngale ñépp jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la est-ce que loolu la waroon am waaye bu mel buñ melul noonu waaye xam-xam baa nga fa yow fexeel la la fa tax a xam ko na la lool kese tax a jóg sa bët daaj ko du foofu leneen lu mu def lu dul lool baal te muñ a ko xam ne li ngay ut moo ëpp solo lépp lu am ci àddina bi moo tax borom bi na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qul rabbi zidni ilma waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rabbi nag ma dolli saa su ko mu dolli mu dolli ko xam-xam mu mu dolli ko alal de wa qul rabbi zidni mala mukk waxu ko tamit wa qul rabbi zidni jaaha ak ak ak ak dayo mukk ak daraja déedéet waaye ilma xam-xam waaw fu nekk uti ko moo tax bépp koo xam ne ab asabiya gu bon moo nekk ci moom mooy fii laa bokk alhamdulilah man ku dul ma wax yow man naka laay jógee Sénégal xam nga di nga dégg yenn ju xaal di ko wax waaw nga ne ma déet waaye sa waay ma ne ma ne képp ku yor idée bii jaahil nga réer nga même bu dee ne yaa toog di jàngale laa wax sama wax ci kaw te dama koy répéter nga dégg ñenn ñi naan ñoom dañoo jóge Sénégal. du ñëw ba France wala dem Arabie saoudite wala dem Maroc wala lool ab arab di leen jàngal xaraabu bu boobaa xamuñu liñ bàyyi Sénégal ma ne xamoo dara ci li ngay wax te Serigne sa ngay wootewu naan moo tax yow ndax sénégalais nga ñoom ci boppam dellu ci seen téere yi lan lañ lay wax dañ lay delloo ci boroom xam-xam yi ndax yow da am problème feebar bu gina a garaaw feebar bi nga yor moo gën a lépp mooy feebaru ublis nga yor daane ma déet waay ma ne la iskay barki yàlla laa parce que Iblis bañ ne ko sujjóotal maam Adama moom leen na ko ci déranger du sujjóot bee ko déranger ne ndax dawul sujjóotal boroomam saa su waaw waaye li ko ci déranger mooy kii nii la mel sama nii laa mel waaw ana xayrun min maa ko gën foo ko teg xalaqtani min min naarin wa xalaqtahu min tiin waaw dang maa bind li nga xamante ne nii safara la moom nga bind ko ban kon maa ko gën duma ko sujjóotal képp kuy xalaate noonu na la leer ne yow am na lenn iblis luy taxawaalu ci sa xol waaw mooy ak racisme ak bot di wante ci xeet ak jàpp ne yow yaa gën nit ñi parce que ba nga bokkee ci ci diw yaa gën ñépp loolu amul waaw la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa yeneen ci bale sa saw xanaa waxul lool amul ngëneel fenn fu benn arab am ci kudul arab loolu ci ragal yàlla suñu borom inna akramakum inda allahi atqakum yi nga xamante ne ni ñoo gën a tedd fa yéen fa yàlla pas ci yéen nit ñi ndax ci nit ñi moom yeneen mooy seeni miyaar seeni ñuy ku gën ku gënul waaye fa yàlla ka fa gën atqakum mooy ci gën a ragal yàlla non kon ma ne waa ji eh, mbiri iblis mooy taxawaale ci xolam bi laa wax waaw jikko iblis la yor moo tax muy xalaate noonu di doxale noonu waaw jàpp ne moo moom voilà fii kon keneen du ma xamal xam-xam boo ko di nga ko ci ko tolloog yow ku la féete kaw ku la féete suuf waaw laa yalmulul rajul <laughs> waaw yow nga nekk fi moo tax yooyu ay waxu ku xamul la waaw da dem demal li sëriñ soosu dañ delloo ci seen téere yi téere yi te booy yow yaay xool nit ñi di xool entre kii nit bu weex bu ñuul la kon voilà comme man naa ko teddal naa ko fonk léegi kee ku weex la naa ko doya dal loolu yow yow taalibe yow de toute façon génn boo ci mbaali iblis <laughs> ak koo woote mooy sa sëriñ yow moom génn boo ci gis nga mbaalum iblis mi mu sànni ci géejug nit ñi géeju àddina bi di baal ay nit yow génn boo ci ñeene na ciix am na loo dese waaw fexeel rëcc ci loolu moo gën te boo ci bëggee rëcc ni ngay def mooy da ngay nangoo ñëw ci géeju alquran ak géeju sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga fóotu ji ba bu ko defee dootoo xam li nga xamante ne mooy nit kii boo gisee nit doo xool est-ce ku weex la wala ku ñuul la wala nii la mel ku baa wala ku mboq la wala ku weex déedéet li ngay xool mooy la borom bi def ci moom nga xam ne kii mbindeefu borom bi la booy màggal nga gis mu am xam-xam nga màggal ko ndax lii yor na lenn ci ndono yonent bi alayhi salaatu salaam ak nu mën a sant ak mën a tudd ak nu mën a aaje ku tuuti la wala ku mag la wala yu mel noonu wala ku xees la wala ku ñuul la wala rafet na wala rafetul fekk ak boo foofu xamal ne ak boo fekk waaw kon nag tànn ci ñi ngay jànge waaw moo tax Seydina Zir da man damaa ñëw damaa am loo xam ne daa leerul ci sama xol bi mooy nit ki boo amee dara ci wàllu diine lu leerul ci yow ci julli yi ngay julli koor yi ngay def ah jàpp yi ngay jàpp doxlante gi ngay doxlante diggante nit ñi commerce bi ngay def njaay mi njënd liggéey bi ngay def boo ci amee la yeeru da ngaa war a seet ñi nga xam ne ñoom moo tax boroom bi ne fa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne ñoom laa jox sama fàttale ko gi gën mag muy alquran ak xam-xam dafa ne mu àndal bu dee xamu ngeen moom zir doxale noonu ñëw tànn kan lay seet mu ne sax ma xam ne yow mii waaw yow da ngaa nekkoon koo xam ne kuntam ra'an min ashabin nabi nit nga woon ci saxaabaa yonent waaye saasaab mu ñëw nag di la laaj ci lii waaw ñu ciy xame ne di dox di laxas di dem boo amee question ci diine nga dem mu jaral la loolu man na ñàkk ndax maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib toog sa kër bu dee amoo téléphone boo ko man a woowee ndax léegi borom bi dañoo defal ay xéewal ngaa toog woo koo xam ne am na nga laaj ko mu leeral la waaw amoo loo wootee amoo loo amoo loo bindee message mu tontu la amoo yooyu da nga am loo xam da nga koo war a xam loo xam ne nag farata bu taxaw rawatina boobu yow day ràññeeku nga ay pas boo xam da ngay jël oto wala nooy def da ngay dox da ngay war xam ne kooku mën nga koo laaj nga dem ko ndax li war mooy nga xam lii nga jaamu yàlla ji nan nga ko war a defee sa daa jot nga war koo def wala daa dalaa war ci yow. te doo xam lu dul nga jël oto booy paas da ngay paas amul naan non man sama xaalis sa xaalis bi ñu waxe da koy lu gën a màgg xam-xam amul kon nag mu ngi noonu kon insha allahu taala ñu yem fii nii nga xam ne moom la Zirr ibn Hubaysh daal di wax Seydina Safwan ibn al-Muradi radiyallahu taala anhuma ba jotaay bii ni